wa qaala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taaluuta malikan qaaluu annaa yakuunu lahu almulku calaynaa wa naxnu axaqqu bilmulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almaal qaala inna allaha astafaahu calaykum wa zaadahu bastatan fil cilmi wal jism wallahu yuti mulkahu man yashaa wallahu waasi'un alim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaam ñaar téeméer beeg ñeent fukk ak juróom-ñaar mu ne wa qaala lahum léegi gaay nag comme dañoo doon wax la leen si wax seen yonent ba alayhi salaatu wassalaam na leen boroom bi yebalal ab buur ba pare daal di dogal ci ñoom li nga xamante ne mooy jihaad gis nañ bu njëkk ba moom lan lañ def jihaad ja moom bañ leen ko ne bindal nañ leen farataal nañ ci yéen jihaad gaa yu bari ci ñoom ñoo wane gannaaw nan lañ wane gannaaw loolu nag la boroom bi di leeral fii ci biir mooy ñëwuñ rek ne ñoo bañ doo comme que ñoo ko doon wax léegi nag ab processus la moom la boroom bi tabaaraka wa taala di leeral nii mu ne nag bañ waxee lool wa qaala nabiyuhum mooy Shamwil am ñu ne non mooy Yusha ibn Nun alayhim as-salaatu wassalaam te Yusha ibn Nun mooy mooy <laughs> id qaala Muusaa li fataahu waa fataahu boobu boo mooy Seydina Yusha ibn Nun yonent la woon ginnaaw bi comme niñ la ko waxee woon alayhi salaatu wassalaam léegi nag wa qaala lahum kon mu wax leen nabiyuhum seen yonent ba alayhi salaam inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala nangu na seen ñaan xat moo tax dëgg-dëgg baata daal dinay yebal lakum ñeel leen taaluuta malika mooy ki nga xam ne mooy taaluut te moom de moom da la def mu nekk ki nga xam ne mooy seen buur nekk seen buur mooy seen kilifa léegi te borom bee ko def mu nekk buur qaalu buñ ma gi ko gaay bi leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee lool gaay ne ko annaa yakunu lahul mulku alay mulku alaynaa moo taalut men <laughs> yaa nabiyallah yow na nabi yàlla yow yow yow yonent bi yàlla bi yow yow taalut la yàlla def buur moom la def moom ni war ñoo jiite qaalu ñu ne annaa yakunu ngi leen lay nekke la hu ñeel ko moom almulku nguur alayna ci suñu kaw hii wa nahnu te ñun ñii nag ahaqu ñoo gi ne yey nag wax dëgg yàlla nag bil mulki ci li nga xamante ne nii mooy nguur minhu yor nguur nag ci ñun la gi a jekk te ñun ñoo gën a yey ko moom mais taalut waaye ci baa banu Israël la bokk mais moom bokkul ci ñi nga xam ne ñoo gina a ñoo gën a euh, bon être prêt pour devenir les gars yi ñoo gën a xam ah, ñoom ñoom alhamdulilah yàllaa xam wala de ñoom ñu nee nañ yonent baax nañ ma nee nañ ab yonent lay ñëw ci seenu yonent yi salaam ne ko waxal suñu borom mu yebalal ñu kenn ci suñu biir def ko. buur ñu mën a xare ci yoonam mooy yonente way suñu borom tànn ñoom ñu ne ko kii nga tànn waaye kii fan gis nga loolu nag dafa yàgg ah mooy nit ñi à chaque fois gis nga nag noonu mu mel noonu société yëpp noonu la ma samel gis nga yonente bi alayhi salaatu lan la ko a Makka doon wax alayhi salaatu wasalaam mooy ñoom al Walid ibn al Mughira mais kii nan lañ koy yónnee bàyyi fi ihda ci ñun man am soit al man mi nga xam ne maay sangu Quraysh ak Abu Mas'ud mi nekk Saqif ah kii nan lañ koy joxee kii ah <coughs> bàyyi ñu fi ala ihda rajulayni ah min al qaryatayni azim bàyyi fi kenn ci waa dëkk bu mag bi yu mag yi di Makka Taif loolu moom tamit la Firawna doon doon doon doon doon wax <laughs> ne Muusaa mi alayhi salaam kii waru fee nekk yonent ko waa yow mii nga xam ne en plus wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa kunta min adh-dhalimin waaw yow mii nga xam ne yaa fi def sa tojaange ji nga xam ne yow waaw bi mu naan <laughs> na naan leen naan leen waa ji ana xayrun am hada alladhi huwa mahin wala yakaadu yubin voilà naan ma man maa gën gaay dama leen di laaj wala kii ku ku doyati gi nga xamante ne nii moom dafa doyati ba daanaka wax ju sax manu ko mooy gis nga kalimatu tahqir ta yonent say Seydina Ibrahima alayhi salaam mu ngi ñëw ci kanam mu ngi ñëw moom itam su mbiram suñu borom a ngi koy wax ci kanam léegi moom Namruud tamit na Namruud doon ko kiiwe quoi doon ko doon ko jéem a doya dal quoi kii du tus quoi kii lu dara voilà kii du dara il n'est rien ba ba moo tax ay ñoñam doon wax naan inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim déggoon nañ de kenn koo xam ne mu ngi leen doon tudd lu ñaaw waaw bëggu ñëw tuddaat la ñuy tudd ci seen yàlla yi ndax seen yàlla yi seen xërëm yi daa màgg fa ñoom moo ñu naan am na daal ñu leen doon tudd di leen profané daal di leen blasphémé kooku nag dégg nañ ñu naan nee na ñaa Ibrahim la n mel ni ko quoi te mu bokk ci ñoom mooy boobu ak tamit jàpp ne ngëneelu yàlla borom bi par force fii la ko war a def parce que ñun nit ñi lii lañ jàpp ne fii la war a nekk loolu mooy erreur bi xew ba léegi gars yi jàpp ne ku santul nangam yow waroo mën a am xam-xam waroo am wilaaya waroo am cellite lépp daa mel ni ñoom daal bu ñoom bu bu leen su wal walillahi al masalul a'la <coughs> wa waaw yow borom bi alxakim wallahi mooy mbir yi borom bi gars yi dañoo fa ne ñoom daal ni ñu jàppe ne lolaa nii la kii bàyyi ma doon diw maama ma doon diw kon mbaax gi dafa war a nekk ba faw kam ñoom ñooy gën keneen ku dul ñoom lool la suñu borom di xamale ne loolu demeewul noonu te masula jaarime moo loolu daa masula demee noonu loolu masula deme noonu walla ak fu ne la ko borom bi di def xoolul sant xoolul waaso xoolul lu waa ji mën doon na yaayam nekkoon na prostituée kuy jaay boppam dara borom bi mën na koo def mu gën la yow wayow loolu daa loolu loolu da loolu borom bi mooy def lu ko neex xanaa rek du moom moo wax ci suuratul Hadiid ne daalika fadlullahi ne loolee gis nga lii ngëneelul yàlla la yu tiihi moo koy jox man yashaa ko soob wallahu te borom bi <coughs> dul fadlil azim mooy borom gëneel gu mag kon nag affaire baa ngo képp ko jàpp ne ñoom diw ñi diw may waaye yow diw kañ fi war a xam booy bii nga xam ne bi muy judd mais sawaay wax naa da ngaa fàtte booy bi mais xaram xaru xaru ngénteem mais waxuma la xar ngénteem sax loolu dafa dafa kii mais yaayam maa ko jëli mu ñëw sëy sii voilà xarum ngénteem maa ko lijjanti léegi booy bi nan la fi mën a ñëwee xam fi loo xam ne ñun ñii xamuñu ko non ça c'est du n'importe quoi alors que moom li muy wax mooy c'est du n'importe quoi moom moo xamul dara parce que borom bi tabaaraka wa taala ku nekk lay defal loo xamante ni te obligé wul nit ñi naan ko haasha allah nit ñi naan ko fii la mbir yi di jaar boroom bi di leen di fekk mukk ñoom kan mooy yàlla gaa yi ay yàlla wala yàlla mooy yàlla voilà borom bi mooy digal mooy digle moo am ay jaamam di ki tànn ku ko so wax fan ngay def sama sama ngën voilà moo taxoon gëneelu yàlla kenn du ko wax waayow ne gars yi moo taxoon loolu wax waa Quraysh ah, ne ne ñu waayow <laughs> hum yaqsimuna rahmata rabbik ah ya rahmata rabbik est-ce que ñoom ñooy ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy séddale ah di partager di départager di séddale nit ñi yërmande mooy borom gi ra mooy mooy nubu waam gi xam-xam sellate ak cellate wóolu borom bi wàkkeerlu ci borom bi nekk koo xam ne baax est ce que loolu ñoom ñoo koy séddale seen loxo laa ko teg mais wërsëg sax dama ko wërsëg gi nga xam ne mooy li gën a terre à terre mooy mooy li ngay am di ko dunde loolu ci boppam borom bi tegu ko ci loxoy teg kon nag affaire yi loolu la ay naan mooy diw moo tax mu war ñoo jiite yooyu yëpp waxu kibriya u la te wax naa la waa ji ku mel noonu rek mooy xamal ne yaa iblis yaa une partie de iblis bu rëy rëy boo xamante ne nii mu ngi some di nelaw ci biiram yàlla na ko borom bi fóot fóot ñu ñun ñépp kon nag affaire baa ngoog gaa yi loolu lañ wax ñu naan an naa yakunu lahu lahul mulk moo taalut man mais taalut nan lay amee nguur xale naa ci suñu kaw wa nahnu alhamdulillah te ñun ahaqu ñoo gi ne yey bil mulki ci nguur minhu ko moom waxuñu dëgg de borom bi moo xam nga ne ku mu tànn koo kookoo tànnalu te kooku moo war a nekk jiit de même bu dee ne waa àddina bi yëpp nee nañu ñun gisawuñu ko noonu que leur leur bakkan ci leur bakkan ci ci ban walam yu tax ba pare ñu teg ci naan te moom nii taalub mais joxuñu ko saatan mooy ak ubbeeku daal minal maali ci wàllu alal fii mu nekk fi alal ba pare bëgg nekk suñu nguur voilà léegi nag suñu boroom ne inna allaha mooy kii <laughs> yonent ba tontu leen gaa gaa yi ne jox seen yonent bi ah xoolal ma lii rek wala iyaadu billah léegi mu yonent ba alayhi salaam ne leen inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala de istafaahu malgré lii ngeen wax ma ne boroom bi moo ko bell moo ko tànn aleykum ci seen kaw laa wax wa zaadahu ta yéen ngeen di wax sax boroom bi doon na ko waaye yow boroom bi nga foog ne buy maye may may koo xamante ni ida araada shay'an an yaqula lahu kun fayakun mbiram nekkul bu bëggee mbir lu dul danaan ko kun nekkal mu nekk nit ki mën naa tëdd xef ak mu nekk koo xam ne milliardaire la te amul dara lu mu def yàlla soppi ko léegi milliardaire wala mu tëdd léegi am ay xam-xam yoo xamante ne nii ñi mas a jàngi yëpp masuñu koo am te masu la génn néegam dafa tëdd rek di nelaw laata mu yeewu borom bi roof ko xeetu xam-xam yoo xamante ne nii boo dajal woon ñi ci kaw suuf yëpp xamuñu un tiers bi voilà loolu simple mbiru yàlla kan moo nekk naan bu mbiru bu yàlla tax inna allaha ala kulli shay'in qadir xanaa gëmatoo ko voilà kon mbir mango léegi yonent boobu daal ne leen alayhi salaam ne leen ma ne borom bi daal tabaraka wa taala moom moo ko <coughs> tànn de aleykum ci seen kaw wa zaadahu ta na ko bastatan li nga xam ne mooy kattan mooy ak ubbeeku tamit fil ilmi ci wàllu xam-xam no xam-xam bi ngeen di wax ako ko ci yokku nag fil ilmi wal jismi waaye ci wàllu kii rek eh? ci wàllu yaram suñu borom moo leen gën mat te moo leen gën rafet moo leen gën a rafet ay jikko gin leen a mat lépp borom bi loolu lépp la ko defal matal nag ko yokku nag ko te loo xam ne defalu leen ko wallahu te boroom bi nag taf taf bi mu ko tànnee la ko defal yutii mulkahu moom mooy joxe nguuram gi ngeen naan yéen ki ji na yey déedéet mooy demewul noonu borom day joxe mulkahu nguuram gi may yasha wu ko soob wallahu te boroom bi waasi'un mooy ki nga xam ne dafa yaatu ay may yaatu